jeexaloon nañu kitaabul adab di një bu njëkk ci téere bi waaye mu chapitre bi mujjoon muy chapitre quatre-vingt-dix-neuf baabu istihbaabi taqdiim al-yamiin fi kulli ma huwa min baabi takrim te xadis biñ ci mujj woon gis moo doon numéro sept cent vingt-sept ne woon mu ne woon waan anasin radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ataa Mina bani mu jeexe walillahi alhamdu wal minna tey comme niñ ko digge woon ñu war a tàmbali téere bu bees di ko tàmbali le 6 Zulhijja 1445 mu dëppoo euh, le 13 juin 2024 di yawmul xamiis jeudi tey kon ñaareelu téere te téere bii boo seetloo ni ko imaam tudde mook téere biñ jóge dañoo lëkkaloo lool kitaabul adab lañ génn bii mu def ko kitaabu adabi ta'am téere tegginu lekk waaw mooy biñ jóge dafa gën a yaatu di wax teggin d'une manière générale ci luñ doyal téere bii nag mu ñëw di gën tënk yenn yoo xamante ne di gën a précis di gën a jagleel côté teggin yooyu ci yoo xam ne moom la laal moom la làmbool moom la concerné dëgg-dëgg fii at-ta'am kitaabu téere adabi at waaw tegginu lekk waaw waxoon naa la sharia shamilatun kamilatun tamma waaw ash-shari'atu al-mutahhara yoon wi nga xam ne moom lañu borom bi sóob di jóge ci moom di dellu ci boppam amul benn suñu parcelle dund boo xam ne da ko neenal da koo bàyyi no non maa farratna fil kitaabi min yi borom bi bàyyiwul dara amul dara lu ko rëcc déedéet hatta yi nga xam ne dañ naan lii de ñépp a koy def xanaa kii jibil ya rek ak tamit affaire wu c'est c'est c'est lekk moom xanaa yooyu sax nan nga koy defe loolee sharia da la koy wax mu ne mon mu ne kitaabu téere adabi ta'am teggini lekk léegi nag lekk moom kenn du la ko jàngal bay mooy lan jarut définition <laughs> waaw mu ne kon <coughs> muy wax ci al baab al baabu tasmiyati fi awwalihi walhamdi fi axirihi mu ne buntu cent chapitre cent premier muñ tàmbalee téere beeg léegi baabu tasmiya buntu tudd yàlla wax bismillah fi awwalihi booy tàmbalee lekk waaye walhamdulillah wax alhamdulillah fi axirihi boo lekkee ba pare noonu la tudd buntu bi waaw lii daa bokk ci adabu zahir yi waaye adabu zahir bi ak ñoom ñépp lu ko adabu baatin ndax tàmbalee bismillah kooku yaa ngi yaa ngi bàyyi sa xel adabu zahir ak sa borom euh, baatin ak sa borom tabaaraka wa mi nga xam ne moo la xéewala lii du si sa am xawlaak pëwwa moo tax nga mën a am plat bii nga xam ne yaa ngi koy dégis te di ko lekk waaw loolu de daa fekk xéewalu borom bi la boo xam ne moom la la mosal la baabu tasmiya fi awwalihi walhamdi fi axirihi kon imaam di tàmbale indiwu fi nag côté xadiis ay ke eh, côté eh, alquran ay xadiis <coughs> kese la fi indi indi fii moo indi fi huit xadiis juróom-ñetti xadiis mu koy tàmbalee xadiis sept cent vingt-huit mu ne woon xadis boo xamante ne nii mu ne woon boo xamante ne nii muy xadis bii nga xam ne jotoon nañu gis ko kon al imaam di wax mu ne an Umar Abi Salamata radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ubbee kon buntu bii téere bii hadith bi ci njëkk mu ne an Umar ibn Abi Salama mu ne mu ngi jële ci Umar di doomi Abi Salama Abdallah ibn Abd al-Asad al-Makhzumi nekkoon boroom kër bu njëkk yaay Umm Salama radiyallahu ta'ala anil jami' doom ji di Umar mu ne yàlla na boroom bi kontaan ci moom ak baayam bi Abu Salama annahu qaala neena qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam sammillah ne ko tuddal yàlla moom la doon waxal moom booy lekk bala ngaa tàmbal tuddal turu yàlla wa kul bi yaminik ta nga lekkeek sa wa kul mimma yalik ta nga lekk li nga xam ne moo la jege mooy bërëb bi nga tooge lekkal li la féeteeg yow waaw waaw mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imam al hafiz al bukhari muslim abul husayn bokk nañ ko solo xadis bi comme niñ la ko waxee léegi romboon na xadis numéro deux cent quatre-vingt-dix-neuf chapitre trente-huit baabu wujubi amrihi ahla ahlahu wa awlaadahu almumayyiziina wa saa'ira man fi ra'iyyatihi bi taa'ati llahi ta'aala wa nahyihim 'anil mukhaalafa wa ta'dibihim wa man'ihim min irtikaabi manhiyyin anhu foofu fa la indi woon xadis bi mu ginoon a yaatu foofu xadis quatre-vingt-dix-neuf deux cent quatre-vingt-dix-neuf mu ne woon wa an abi Hafs Umar ibn abi Salama Abdillah ibn Abdil Asad rabibi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala kuntu ghulaaman ba ni mu jeexe loolu la doon wax moo ne dama ne woon nekkoon fi hajri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa kanat yadi tatishu fi as-safha fa qala li rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya ghulam sammi allaha ta'ala wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik fama zalat tilka ta'mati ba'd muttafaqun alayhi waxoon nañ la hadis boobu waroon na ñëwaat hadis numéro huit cent vingt sept cent vingt huit te dina ñëwaat sept cent quarante insha allahu taala kon de hadis bi lépp loo xam ne moom lañ ci waroon a wax mooy waxoon nañ ko foofu lenn képp lañ ciy wax mooy lëkkaaleem ak buntu bii nga xam ne mooy baabu tasmiya buntu tudd tur yàlla booy tàmbali lekk waaye boo paree na alhamdulillah fii nag tasmiya booy tàmbali la mooy bismillah ji la abordé moo tax yonent bi salaam ne ko comme que da doon lekk nekkoon rabib mooy koo xam ne yaayam yaayam dafa sëy si indaale ko mooy euh, euh, euh, kii la doom jiit yonent bi alayhi salaam ndax yonent bi alayhi salaam moo dencoon yaayam bi yaay Ummu Salama sauf que moom moo doon Abdallah ibn Abdul Asad ñu gënoon koo xamee ci Abu Salama nga xam ne moom dafa génn àddina ci ay blessure am ginnaaw ghazwatu Uhud radiyallahu ta'ala anhu wa arda léegi moom dane dama doon ne woon di lekk kër yonent bay saasaam la dëkkoon ndax yaayam fa la doon sëy si nee na may lekk man daal bu ma doon lekk sama loxo bi fu nekk laa ko doon def ci ndab li yonent bay saasaam ne ma yaa gulaam ne ma ee eh yow ngono si ah samillaha taala booy commencé lekk tuddal turu yàlla mooy waxal bismillah waaw <clears throat> wa kul bi yaminika te del lekk sa ndejoor bu lekk sa càmmoñ de wa kul mimma yali te nga lekk li féete ci sa kanam kon loolu gisoon nañ ko lépp loo xam ne moom lañ ci waroon a gis gisoon nañ ko foofale kon walillahi alhamdu wal minna al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu ñuy indil beneen xadis bi nga xam ne moom moo ci tegu xadis bi nga xam ne moo ci tegu mu ñuy indil xadis numéro 729 mu ne wa an aishata radiyallahu ta'ala anha annaha qalat qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha akala ahadukum falyadhkur isma allahi ta'ala fa in nasiya an yadhkura isma allahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu rawaahu abu daawud wa tirmidi rahmatullahi alayhima wa qaala hadiisun hasanun saxiix kon al imaam al haafiz an-nawawi rahimahullahu ta'aala mu indi ñaareelu hadiis ci buntu bi mu ne wa an Aysata mu ne hadiis bi mu ngi koy jëlee ci ndeyu jullit ñi di sittuna Aysa bintu Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa anha wa ardaaha bint siddiqi di doomu sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne annaha qaalat nee na qaala rasulullah mu ne qaala wax na waaw rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam idaa akala bu lekkee ahadukum kenn ci yéen falyadhkur isma allahi taala na tudd turu yàlla mi nga xam ne mooy ki kawe na tudd tur yàlla mi nga xam ne mooy ki kawe fa in nasiya bu ko fàttee an yadhkur isma allah mu tudd turu yàlla ba muy tàmbali taala mu kawe bi fii awwal yi ca njaal beenu laata muy tàmbalee lekk ba muy tàmbalee lekk mu dem ba ci biir fàttale ko ko falyaqul na wax bismillahi awwalahu wa axirahu na ne bismillah na tudd turu yàlla awwalahu ci njàlbéen bi wa axira kon borom bi mel ni day ñaan borom bi dabal dab dabaatal ma yàlla na ma borom bi dabal li nga xam ne moo ma rëccoon kon bismillah awwalahu wa axira mu ne rawaawu soloo ko <coughs> ci njàlbéen dégg mu juntil rawaahu Abu Dawud al imaam Abu Dawud Sulaymaan ibn al Ash'as as-Sijistaani rahimahullah wa Tirmidi ak al imaam at-Tirmidi di taalibeem al imaam at-Tirmidi Abu Isa wa mu ne hadisun lii de hadis la hasanun bu wér bu baax la euh, bu bon bu wér voilà kon nag laaj bu njëkk mooy est-ce que ñoom ñaar ñii dong ko solo. ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad ibnu Muhammad jiitu woon na mu daal di woon koy solo moom al imaamu Ahmad ibnu ah, naka noonu al imaam al ibnu Maaja al Qazwini solo na al imaamu Abu Daawud rahimahullah mu ngi ko indi ci awwalu kitaab al at'ima baabu tasmiya ala ta'aam mu ne haddathanaa Mu'ammal ibnu Hishaam mu ne ko ñu nekk mooy Mu'ammal ibnu Hishaam di Mu'ammal ibnu Hishaam al-Yashkuri Abu Hishaam al-Basri rahimahullahu ta'aala qaala haddathanaa Ismaa'il mu nekk ñu nettal moom Ismaïl di Ismaïl ibn Ibrahim ibn Miqsam al-Asadi siiwa woon di mooy Abu Bishr waalim siiwa woon mooy Ibn Ulayya rahimahullahu ta'ala an Hisham ya'ni ibn Abi Abdillah ad-Dastuwa'i mu ne moo ko ci jële ci Hisham mu ne ki mu ci jublu nag mooy Ibn Abi Abdillah ad-Dastuwa'i muy Hisham ibn Abi Abdillah Sunbur ad-Dastuwaa'i ad-Dastuwaa'i Abu Bakr al-Basri rahimahullahu ta'ala kon an Budayl moo ko jëlee ci Budayl di Budayl ibn Maysara al-Uqayli al-Basri rahimahullahu ta'ala an imra'at an imri an imra'atin minhum mu jëlee ko no an Abdillah ibn Ubayd voilà an Abdillah ibn Ubayd mu jëlee ko ci Abdallah ibn Ubayd ibn Umayr ibn Qatada ibn Sa'd ibn Amir ibn Jundaa' ibn Layth al-Laythi al-Junda'i rahimahullah al-Makki rahmatullah alayhi an imra'atin minhum Abdullah ibn Ubayd moom moo ko jëlee benn jigéen boo xam ne ci ñoom la bokk yuqaalu laha bu ñu naan Ummu Kulthum jigéen joo xam ne Ummu Kulthum lañ koy wax <laughs> ah, eh, léegi Ummu Kulthum bi an ah, Aïsha moo ko jëlee Sayyidatu Aïsha léegi nag laaj bi daa am mais kii kan la kan mooy ummu kulsum ummu kulsum al-laysiya am ñu ne moom la am ñu ne ah non non non kii doomu say kii la euh, Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu ta'ala an euh, Muhammad euh, bint ummu kulsum bint Muhammad ibn Abi Bakr la nga xam ne seeru al-Qasim Muhammad la muy doomu Seydina Abu Bakr boobu juddu woon bi yonent bay sasam bi aji taw waxoon nañ fi ay waxam keroog radiyallahu taala anhuma ñu ne non doomam la ju tudd Ummu Kulsum waaw loolu euh, euh, euh, boroom xam-xam yi nag defe nañ ci d'accord moo tax al imaam al Munziri rahimahullah mu ne xadis bi axrajahu at-Tirmidhi wa an-Nasa'i mu ne xadis bi al imaam at-Tirmidhi ak al imaam an-Nasa'i soloo na ko walam yaqul at-Tirmidhi an imra'atin minhum innama qaala an Ummi Kulthum dina ñëw léegi ci riwaayu al imaam Euh, euh, at-Tirmidhi bi rahimahullah imaam riwaay imaam Abu Dawud bi euh, al imaam al yi mu ne imaam at-Tirmidhi moom bi mu ko solo waxul benn jigéen bu bokk ci ñoom mooy ci ak waa Lays waa tribu Lays waxul lool ah moom li mu wax dane an Ummi Kulthum ñu ngi ko jële ci ndaw suñu naan Ummu Kulthum ah après mu indi beneen tallale boo xam ne is gis bi na xadis te ci xadis boobu lañ solowee tallale boobu lañ soloo xadis nangam loolu dinañ ñëw ci xadis boobu ci biir Riyad bi ni insha allah léegi nag <coughs> ah mu ne wa waqa fi ba'd riwayat Tirmidhi Umm Kulthum al mu ne nag waaye rot na ñëw na ci yenn yi nga xam ne riwaay yi nga xam ne al imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala moom moo ko solo foofu dane Umm Kulthum al-Laysiya bokkoon ci waa tribu des Lays waaw léegi waaye loolu noonu mu ne wa huwa al-ashbah li anna Ubayd ibn Umayr Laysi mu ne lool nag moo gën a niru ko ne moom ci waa waa Banu Lays la bokk ndax kat Ubayd ibn Umayr moom Laysi la ci waa Banu Lays la bokk léegi nag kantaa ne kii doom la ci soit doom la ci Seydina Abu Bakar wala doom la ci doomu Seydina Abu Bakar di Muhammad Umm Kulthum bint Abi Bakr wala nga ne Umm Kulthum bint Muhammad ibn Abi Bakr mu ne wa mithlu bint Abi Bakr la yukna anha bi imra'atin waaye ku doomu Seydina Abu Bakar jigéen moom kenn du kenn non non non siiw nañ siiw gu ëpp quand même ñu naan rek benn jigéen bu bokk ci ñoom boobu moom dañuy tudd quoi waaw wala siyama ma qawli minhum rawatina lii tax mu ne minhum ta am nañ ne léegi Ubaydillah non Ubayd ibn Umayr moom Laysi la ci waa banu ci waa banu Lays la bokk kon mooy te ñoom la bokk te Seydina Abu Bakar moom ha Qurashi la voilà Taymi la Qurashi Taymi bokk ci waa banu Taym min Quraysh kon kooku bokkul ci waa Lays quoi voilà loolu rawatina loolee na mu mu ne waaye nag Eh, wax jooju naan eh, eh, Ummu Kulsum al-Laysiya loolu dafa rot ci yenn ci sax yi nga xam ne mooy yi nga xam ne moom lañ soloowe riwaayaa ko jëlu ko ci al imaamu Tirmizi rahimahullah loolu amu ci voilà am na yoo xam ne da cee rot kon mu ngi noonu <coughs> waaw léegi nag mu ne Ah, bi mu waxee lool moom al imaam al mundiri taala léegi nag kon moom lool daal la wax wallahu mu ne wa suqutuhu ak rotam nag as-sawaab mooy li dina jub wallahu azza wa jalla a'lam kanta al imaam al hafiz moom daa wax ci atraaf bi nga xam ne moo ko bind di tudd moo waxul sax ummu kalsum bint muhammad ibn abi bakr dane muhammad dane ummu kalsum bint abi bakr aba sayna abu dafa am doom ji tudd ummu kalsum comme ni yonente may saa saa amoon doom ji tudd ummu kalsum boobu moom dane bi muy kii ne ummu kalsum bi mi mu ko indil affaire dane moom dane moom des jële na li ummu kulsum binti abi bakr an aisha hadith wa zakara ba'daha ummu kulsum al wa yuqalu al waaw bi muy tudd moom euh, tuddul sax ne Ummu Kulsum bi ñuy wax fii mooy bu doomu Seyna Abu Bakar non da ne bi mu tuddee doomu Seyna Abu Bakar doo tudd Ummu Kulsum après ci ginnaawam la ne am na moom am na ay xadiis après mu tudd Ummu Kulsum allay si yàlla ci teg daal di tuddal ko xadiis bi voilà jële ko ci Ubaydillah ibn Ubayd ibn Umayr an Aisha voilà kon loolu am na kon <coughs> waaye ñun nu sax yi am ci imaamu Tirmidhi amul al-Laythiyya comme li imaam ibn euh, al-Mundhiri ne am na ci yoo xam ne dafa rot ñun noon la mooy bi ñu yor moom amu ci waaw kon euh, te tamit amul tamit ku ñu bind ne lii mooy doomu Muhammad ibn Abi Bakr la Umm Kulsum bint Abi Bakr euh, bint Muhammad ibn Abi Bakr loolu amu ci voilà kon loolu euh, lu ama am solo la kon daal ndax boo demee ci tahdibu tahdib euh, euh, dane Umm Kulsum al-Laythi al-Makkiya an Aisha fi tasmiya al-akli wash-shurb wa anha Abdallah ibn Ubaydillah ibn moom la imaam al ibn Ubaydillah Ubayd bokk Ubayd ibn Umayr mooy Abdallah la mooy Laythi la waaw léegi mu te rot na ci riwaay imam Abu Dawud ci yoonu Abdallah ibn Ubayd la ibn Umayr al-mazkur an imra'atin minhuma yuqaal la Umm Kulthum moo tax eh, mu daal di koy tarjamaal musannif bi ne al mu ne waaye Tirmidhi de al-imam at-Tirmidhi nee na ginnaaw hadis boobu dane Umm Kulthum hadihi hiya bint Muhammad ibn Abi Bakr waaw imam dina ci ñëw léegi <laughs> al imaam at-Tirmidhi moom bi mu ko dee dara Kulsum nii nag mooy doomu Muhammad ibn Abi Bakr parce que naa la boobu ne la ñoom doomam doomu Muhammad ibn Abi Bakr sayyid sayyidatu Aisha di magam moo yar ñoom al-Qasim ak ñoom ak Umm Kulsum léegi nag mu ne Kulsum bii la loolu la imaam at wax mu ne fa ala hadha naqulu ibnu Umayr an kon booba boobaa ibnu bu dee benn jigéen bu bokk ci ñoom loolu dañ koy sûr lool moom c'est sûr que dañ koy tawil loolu dafay jàkkaar day nangu ñu daal di koy interpréter waaw léegi nag bu ko defee fa yanzu fa yanzuru fiihi fa yunzara fiihi fa yanzuru fa yunzara fiihi ñu xool fa la'alla qawluhu minhum ay kaanat minhum bi sababin imma bil musaahara aw bi ghayrihima min al asbaab mu ne nag soit kon Umm Kulthum ba man nekk doom Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu anil jami' waaye le fait que moom mu ne minhum ci ñoom waa banu laysa la bokk mooy su waa gorowante daa dox seen diggante wala ci beneen sabab comme euh, benn alliance wala yoo xam ne daa tax ñoom ñu boole ko ci seen bopp wala ci sabab yi mu ne wal umdatu ala qawli Tirmidhi waaw mu ne nag li ñuy téye daal mooy lii waxu imam yi kon gis nga moom daa tranché ne kon kii doomu Seydina Abu Bakar kii fii Seydina Muhammad ibn Abi Bakr la radiyallahu ta'ala anil léegi kon buñ ñëwaatee fiñ ne woon ci riwaay bi kon Ummu Kulsum bi daal nañ koy régler léegi mooy kon imaam al-Hafiz daa jàpp ne rahmatullah alayhi kii Ummu Kulsum bint Muhammad ibn Abi Bakr ah voilà kon léegi nag bu Ubaydillah wala Abdillah maanaam Abdillah ibn Ubayd ibn Umayr ne imra'atun minhum an imra'atin minhum yuqaalu la mooy loolu lu ñuy interpréter kesal waaw que ne li mu wax ne bil musaahara wala alliance bu dox seen diggante moo tax ñoom ñu boole ko ci ñoom ne waa Banu Layth lañ kon euh, an kon Ubaydillah kon bu ñëwaatee ñu ngi ci sunanu al imaam Abu Dawud rahimahullah mu ne an Ubaydillah kon mu ne woon haddathana ibn Hisham qala haddathana Isma'il an Hisham ya'ni ibn Abi Abdillah ad-Dastuwa'i an Budayl an Abdillah ibn Ubayd an imra'atin minhum yuqalu laha Ummu Kulthum Ummu Kulthum fii la ñëma an Aisha kon bu dee bu dee Ummu Kulthum bi al imam al-Hafiz Ibn Hajar jàpp ne moom la kon bàjjanam la ko jële voilà ndax Sayyidatu Aisha moo doon magu papaam euh, muy Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu ta'ala anil jami' kon mu ngi noonu kon mu ne kon an Aysata mooy as-Siddiqatu bint Siddiq bint Ibn Abi Quhafa Ibn Amir Ibn Amr Ibn Ka'b Ibn Sa'd Ibn Taym Ibn Murra al-Qurashi Ummu Abdillah eh, radiyallahu ta'ala anha bi yaay jullit ñi radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala ida akala ahadukum falyadkur isma allahi taala fa in nasiya an yadkura isma allahi taala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu nii la ko indi léegi al imaamu al abu daawud al imaam at-tirmidhi rahimahullahu taala mu ngi ko indi ci abwaabul at'ima an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun maa jaa'a fi tasmiyati ala at-ta'aam mu ne haddathana abu bakr muhammad ibn aban mu nekk ñu nettali mooy abu bakr muhammad ibn aban ibn wazir hmm, al-balkhi abu bakr al-mustamli rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana waki' mu nekk leen nettali mooy Waki' di Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih ibn Adi ibn Furs ibn Jumjuma ibn Sufyan ibn Amr ibn al-Harith ibn Amr ibn Ubayd ibn Ruwas moo tax ñu naan ko ar-Ruwasi al-Kufi al-Asbahani an-Naysaburi al-A'war Abu Sufyan rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Hisham ad-Dastuwa'i gis nañ ko sànq an Budayl ibn Maysara gis nañ ko sànq al-Uqayli an Abdillah ibn Ubayd ibn Umayr <coughs> gis nañ ko sànq an ummi kulsum léegi ummi kulsum bi gis nga biñ ci am nii ci euh, euh, at-Tirmidhi rahimahullah moom ummi kulsum kese la wax mooy bële mu ne al-Laythi ab imaam al-Munziri doon wax moom ci boppam nee na am na ci riwaaya euh, at-Tirmidhi yoo xam ne nag loolu amu ci de dafa rot an kon an ummi kulthum an aishata radiyallahu ta'ala anha qalat qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhirihi gis nga fii dafa am fii alors que bu imam Abu Dawud ba amul fii bismillah awwalahu wa akhirahu bi bismillah fi awwalihi wa akhirihi voilà <laughs> boo ci wax baax na léegi nag imaamu Tirmidhi xoola après bon euh, jarul ñuy wax euh, li mu ne wa bi hadha al isnad an Aisha qalat kana nabi sallallahu alayhi wasallam ya'kulu fi sittatin min ashaabi mu ne yonent way saa saam daa nekkoon doon lekk ñam benn plat ak juróom bi <laughs> dinañ ci xarit ba <laughs> ci kanam <laughs> fajaa arabiyun benn kaw kaw jóge na fa akal fa akalahu bi luqmatayni <laughs> kaw kaw bi moom bi mu accès fekk leen mu bokk ak ñoom ndab bi kaw kaw bi moom daa tibb tibbaat affaire yi jeex <laughs> fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ama <laughs> ama innahu law sama la kafaakum kaw kaw bi moom lu ngeen bokk eh? yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ah moom de bu tuddoon yàlla bu muy tàmbali koronte kon ñam bi doy waaye moom ba kaw kaw bi moom daa jóge ne waaw fekk yore saa salama gi lekk ak six personnes kaw kaw bi moom daa ñëw tibb benn tibb tibbaat ñaari la lënc lépp jeex <laughs> waaw mu dégagé ko wow yore saa salama seetlu mbir mi jeex na <laughs> ah <laughs> bu tuddoon yàlla de konoon te kon doon na leen doy kon léegi al imaam at-Tirmidhi rahimahullah kon noonu la indi xadiis bi ni <laughs> voilà léegi euh, euh, ki li kii doon wax li kii doon wax al imaam al xaafiz euh, Ibn Hajar man dafa mel dama gisoon sunan Tirmidhi keni voilà mooy imaam at-Tirmidhi da ne ah, moom mii kii nii Euh, Ummu Kulsum bi mooy doomu Sina Muhammad ibn Abi Bakr loolu damay yaakaaroon dama ko gis kon waxu imaam al atim al al laa gisoon jàpp ne imaam Tirmidhi da ko na ko ñun riwaay bi am nii gisuma ko ci waaye al imaam al xaafis ibn xajar nee na moom loolu imaam Tirmidhi wax na ko kii moom doomu Muhammad ibn Abi Bakr te loolu waxu imaam Tirmidhi boobu moom la ñuy sukkandiku. léegi ginnaaw bi nga xam ne ci la ñu leeral lii lépp léegi nag ana ban lëkkaale la am ak suñu bunt bii nga xam ne moom la ñu nekk di wax baabu tasmiya tudd turu yàlla fii awwali booy commencé lekk ah walhamdi ak sant yàlla fii aaxiri ci jeexital bi waaw lan mooy lëkkaale dañ naan la leer la yonent may saa saam nee na kenn ni ci yéen buy tàmbali ne ida akala ahadukum loolu nag waxul ñëwal ba lekk ba pare ida akala mooy ida araadal al al al al shuruu' fi fi l akl waaw aw il bidaaya fi l mooy bu naree tàmbalee lekk sinon doo euh, lekk ba pare te yow fàtte woo ko defoo dara door wax bismillah non mooy boo bëggee commencer parce que arabe day wax ida ida daa am ci muy dugg ida mën na nekk avant wax ji avant jëf ji wala à l'intérieur waaw comme ida bi mooy avant nga comme ida qumtum ila salat bu di jóg di farsilu loolu doo dem bay ñëw bay taxaw di julli di loolu raxasay ci ñëw ba taxaw ne allahu akbar après door a di jàpp non mooy avant te mooy ida bi tamit moom ida boo xamante ne ni ci biir la mooy bi yonente way sa sam doon wax sëy na Bilaal booy ida tawa ida ta ida euh, azanta ah boo boo boo boo boo boo lee da ngay nodd mooy na ko baaral waaw loolu bokku la mooy ci biir nodd gi la loolu du def baaral gi ci biti lay nekk ah loolu nekkul ne da bàyyi ba ci biti wala ci non am ida yoo xam ne c'est après waaw ida yoo xam ne après comme ida jaa nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-naasa yadxuluuna fi diinillahi loolu ida jaa mooy bu dikkee ba pare nasrullahi ndimbalul yàlla li ngañaayu yàlla li la digoon wal fath war a moo tax mu ne ko nga gis nit ñi mooy waaw bu boobaa fa sabbe dina la yokku di sabbal sa borom kon gis nga idaa yi am na idaa boo xam ne c'est avant am idaa boo avant jëf ji wala wax ji wala la wala idaa boo xam ne si à l'intérieur ak idaa boo xam ne c'est après ah waaw waaw c'est après kon jox naa la ci ay misaal kon fii nag idaa bii ban la ci idaa bii mooy avant moo tax après mu ne bu dee da koo fàtte kon kay loolu mooy nga nekk ci biir lekk gi tàmbali door koo fàtte la kon mu ne Ah, ida akala ahadukum falyadhkur isma allah na tudd turu yàlla waaw na tudd turu yàlla léegi turu yàlla bi nan koy tudd mooy na wax bismillah waaw mooy bismillah léegi bu nee bismillahir rahmanir rahim al imam an fa hasan <laughs> waaw waaw loolu moom bu defee ah fa hasan waaw wuley na waa ji àgg ba bismillahi irrahmani irrahim mu ne faxasa waaw <laughs> waaw mu ngi noonu léegi waaye li nga xamante ne moo gën a kii mooy moo gën a siiw mooy bu ne bismillah rek kafaahu loolu doy na ko waaw kon ndax ku ne bismillah kooku moom tuddu turu yàlla mooy def nga ko waaw te yonent may saa saam dane bismillah awwalahu wa aaxirahu waxul bismillahi arrahmani arrahim awwalahu wa aaxirahu awwalahu wa aaxirahu awwalahu wa aaxirahu kon mu ngi noonu ah léegi kon xadis bi kon lëkkaaleem ak bunt bi mu ngi noonu léegi nag yeneen jàngat yoo xam ne mën na fi feeñ ci suñu xadis bi nga xamante ne am na solo mooy jàngalekat bi nga xam ne sëriñ bi daa war di jàngal taalibe yi li leen di jariñ waaw te warul a xaar rek tout le temps dañ ko koy laaj muy door a wax yenente way saa san dana ida akala ahadukum falyadhkur ismallah bu kenn ci yéen lekkee na tudd tur yàlla tabaraka wa taala waaw ba pare mu wax leen jàngale boo xam ne dafa am solo mooy di fat di bàyyi xel ne ki ngay bi leneen luñ ci jàng ki ngay jàngal man naa fàtte la nga ko wax loo waaw mooy man na fàtte la mu war a wax bu boobaa nga wutal ko solution ana lan lay wax waaw parce que moo tax yeneen ci may saar saam ne ah non non fa in nasiya walla fa in nasiya bu fàttee an yadhkura ismallah mu fàtte tudd turu yàlla wa ma ansanihu illa ash-shaytanu an azkura waaw la Yusha ibn Nun alayhi salam waxoon Seydina Musa ah man defaat tew ma ko wa ma ansanihu illa ash-shaytan pourtant lépp yàlla mooy jëfaakoon bi de waaye ci ay teggin mu ne shaytaane ci boppam ma ko fàttaloo waaw <laughs> waaw kon mooy loolu dafa am solo ci njàngale boo nee da ngeen def lii fàtte man nga leen ne waa bu dee ne nag dangeen koo fàtte wala dara daa xew Abdullah bu boobaa ngeen doxale nii <laughs> waaw waaw ngeen doxale nii mu leer waaw <coughs> kon loolu moom la yonent bi alayhi salaatu wa salaam dal di def nii ne fa in nasiya ndax Euh, nit ak fàtte ñoo yo- ñoo ko quoi ñoo ñoo ànd ñoo ànd voilà kon na wax bismillah awwalahu wa aaxira loolu nag bu dee ki ko fàtte la wax mais léegi léegi mais ki ko tay nag ki nga xam ne da tay commencé lekk fàtte wu ko mais waxul bismillah lekk ñu ne la waaw moom itam dañ naan ko waxal bismillah voilà waxal bismillah bu ko waxee nag ci bi mu ko fàttale koo rek comme ci julli rek waaw man nasiya salata aw naama anha falyusalliha mata dhakaraha fala kafarata alayhi illa dhalik yeneen tubaab yi saa saam di wax ci julli ne képp koo xam ne dafa fàtte julli wala mu nelaw ba julli weesu te du nelaw yu mu tay yu mu programmé mm. loolu dama koy préciser parce que nelaw yoo tay ak yoo programme moom xam nga ko waaw yooyu moom mooy nga def loola neex di veillé di veillé ba julli bi sa cinq heures nga dem tëddi te defoo réveil wala ngay def def lu réveil ngir te leer na ne réveil bi lu la yee yaa ko tey waaw te boo amoon ab liggéey doo def noonu boo waroon a xëy cinq heures doo def noonu fukki réveil ngay teg koo yaakaar ne ci kër gi nga ne ko na la yee waaw kon loolu day wane ne yow julli moo amul poids sa xol waaw mata'u dunya gi poñeetu àddina moo ëpp doole ci sam li nga xam ne mooy julli borom bi wal iyaazu kon comme la waxoon foofu ku fàtte julli walla nga nelaw ba julli ja weesu na ko julli rek jamono ji nga xam ne ci nga ko fàttale ko amoo benn kafaara bu lu dul loolu kii tay tamit day duggaale ci loolu mooy boo tayee kenn du la ne ah yaa tay kon nag amul dara looy def déet danaan bismillah voilà kooku danaan bismillah te hadith bi dañ ciy jànge li nga xam ne mooy Euh, sopp gu ñu sopp comme li Imaam An-Nawawi wax dañ ci jàng istihbaabu tasmiyati fi ibtidaa'i at-ta'aam mu ne lii moom boroom xam-xam yi dañ cee dëppoo waaw mu ne wa kaza hamdulillahi aaxira mu ne naka noonu ci al-Minhaaj da ko doon waxe euh, euh, wax alhamdulillah ci jeexital bi loolu tamit dañ cee dëppoo waaw mu ne wal xikmatu li sagesse bi nag ci lool min at-tasmiya ci du tur yàlla annaha tajlubul baraka wa tad'u ila al-qanaa'a wa 'adami ash-sharr mu ne day xëcc wax bismillah bala nga commencer wax bismillah bala nga commencer day indi barke day bijj xëcc li nga xam ne mooy barke waaw ba pare day yóbbu nit ki di ko woo ci doylu ak tamit mu bañ a nekk ku ku fuqale <laughs> ci beneen kàddu ba gën a kii mooy ku bënnale <laughs> fuqale mooy lu ne nit nga ne ko tëll waaw frigo yi nga ne ko tëll bool bu tegu nga ne ko rill waaw loolu mooy xale sa doo doyal mel ni da ngaa am isaan mbaalu lay lekkale waaw kon loolu tamit lu ama am solo la quoi moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam euh, daal di jàngale lii ne fal yazkur ismallah bu kenn ci yéen di lekk na tudd turu yàlla parce li lenn boroom xam-xam yi rahmatullah di wax ndax booy lekk te lool yonent bi alayhi salaatu salaam à vrai moom moo ko waxa ah. voilà te dinañ ko gis ci xadis yi nii waaw yonent bi saa saam moo ko dinañ ko gis ci xadis yi dañuy bañ a anticiper loolu nag mooy boo waxul bismillah seytaane day ànd ak yow ci lekk gi te seytaane sax noonu la inna seytaana lakum adu fattaxiduhu aduwa yonent bi suñu borom nee na seytaane moom neewam la ci yéen ah na ngeen ko jàppe noona jàppaleen ko noonu ndax moom day woo ay ñoñam ngir ñu bokk ci ashaabu sa'ir seen noon la seen noon bu rëy boobu nag da ngeen def attention ak moom waaw na ngeen def très très attention ak moom kon loolu lu ama am solo la kon moo tax tudd turu yàlla te protection la te barke la te tamit day wane ne nit ki jaam bi day fàttaliku ne en fait lekk gii muy lekk allah nii muy tudd moom moo ko leel waaw la Seydina Ibrahim waxoon alayhi salaam te xiifee ah bu ma feebaree may faj waaye bu ma xiifee moom mooy ki nga xam ne moom moo may leel kon loolu la mooy borom bi mooy leel manaa wol woon ne inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al bi mooy ki nga xamante ne ar-razzaq aji wërsëgalaakoon bu mag bi dhul quwwati al-matin kattan gi nga xamante ne mooy gu mag gi gu dëgër gi kon nag <coughs> mu ngi noonee Eh, tudd turu yàlla kon loolu lu ama am solo la eh, ci wàllu lekk wallahu taala aalam tanta <clears throat> al imaamu eh, am na lu al imaam kii wax lu am <laughs> saahibul hadi muy al imaam al al al ibn al qayyim <laughs> waaw waaw moom dane xam nga imaam an-Nawawi sànq nee na lii dañoo sopp euh, dañoo lu ñu dëppoo la que wax bismillah lu ñu dëppoo la dañ koo sopp mais loolu du du du du du ijma ijma ijma de wax nañ la que ne saahibul <laughs> hadi nañ ñëw ci li wax rahimahullah mu ne wa a wujubu tasmiya a al akl wa huwa ahadul wajhayni li ashaabi dafa jàpp ne moom al imaam Ibnul Qayyim non li wér mooy wax bismillah booy lekk farata la par force la waaw loolu mooy li wér mu nekk loolu benn wàll la ci suñu mbokk yi li ashaabi Ahmad ah muy àndandoo Ahmad yi mooy Hanaabila moom Hanbali la taalibi imaam eh, eh, ah, Ibnu Ibnu la rahmatullah alayhima waaw mu ne wa ahadisul amri biha sahihatun sarihatun la mu'arida laha wala ijma' yasumu mukhalafatuha mukhalafataha wa yukhriju an zahiriha mu ne hadith yi nga xam ne yonent bay saasaam da cee digle ndax al amru al mutlaq yaqtadi al wujub digle yi nga xam ne ash-shari'u muy alquran wala sunna bu diglee yonent bay saasaam loolu ci luñ joyal mooy farata la bañ gis loo xam ne day wane ne tegg nañ ko ci farata yóbbu ko ci loo xam ne dañ koo sopp kese mu ne nag loolu moo fi amul alhamdulillah digle yi yonent may saasaam digle kuy lekk na wax bismillah loolu moom dafa bari wér këcc dëgër te amul dara lu wuteek moom te amul benn ijmaa boo xam ne dañ ne ijmaa boroom xam-xam yi dëppoo nañ le dañ koo sopp kon loolu war naa tax kon day wuteeg day tax du nekk kon amru wujub waaye amru istihbaab lay doon du nekk digalu farata waaye digalu lu ñu sopp la imaam an-Nawawi moom dane mujma'un alayhi waaye <laughs> imaam Ibn al-Qayyim neera aad parce que Hanbali yi ñu mbokk yi Hanbali yi ci boppam am na benn wax boo xam ne ci ñoom ñoo xam nañ ne oh, oh, kii la ñu tudd euh, euh, farata la voilà wujub la te moom loolu la jàpp euh, kon loolu lu am solo la waaw waaye euh, euh, boo seetloo walla wala ilmu inda allah lépp ci boroom xam-xam yi imam an-Nawawi wax lañu wax waaye lii al imam Ibn al-Qayyim wax wallahu taala alam ñun de ci lañu gën a jéng parce que mooy li ñu doon wax sànq hadith yi ci kanam yonent bay sa sab di nit ki bu tàmbalee lekk te waxul bismillah shaytaane mu yées mi mu bon mi noonam day bokk ak moom lekk gi te nag lay may doole sab bi nga xam ne bëggul lu terrasse loolu daal lay boo ko defee moom du am doole ci sa kaw loolu moom te yonente ma saa sa am ne ko def ne ñu def ko loolu daal li muy gën a niru mooy farata la noonu lañ ko gisee te loolu laa lañ jàpp ne kon waxu al imaam al saahibul hadyi bi al imaam Ibn al Qayyim al Jawziyya rahmatullah alayhi ak lenn ci hanbali yi loolu insha allahu taala mooy li gën a dëgër tawul ki bu ko waxee awwalihi wa aaxirahu wala fii awwalihi wa aaxirahu bismillah awwalahu wa aaxirahu bismillah awwalahu wa aaxirahu wala nga bismillah fii awwalihi wa aaxirahu